nekk dabaj yéen ak loolu la moo tax ci gis nañu waaye ñun doo xam ne même bu dee ne ñoom dañuy sëy ci yoon yi sax ci yoon yi ñu fay sëy yéen di ngeen def ni moom <laughs> wallahi <laughs> léegi télénovelas yi de ay argentin yoo ko doon jouer ay français ay belge ay brésilien ñu nekk ci télé bi di sëy waaw di fóonanteeg def lu ne ñépp di ko seetaan ay mari maare ci lus klaar yi taawat yi ñoomin seen ak ah yu yàgg yooyu fay bu dee yow moom bi nga juddoo yàggul garaawul ay ay ay ay façon yooyu yi rek waaw waaw gaa yi xaw a yàgg tuuti année quatre xam nañu caaxaan yi nga xam ne moo pollué woon Sénégal waaw dégg naa nag gaa yi di wax ay rubee ki ñoomin seen ak yi bu nekk ak sublimation fen wu yaatu te rek waaw ñoom yooyu rek lañ nekkoon télé de valage yi bu dee fii ci France moom tel ay TF1 ak yooyu ay feu de xaw ma lañ koy woowee ci yooyu ci yooyu la ne lépp waxum bëggeel ak namanteek ak caaxaan ak yooyu kese la gaa yu bari loolu la ñuy seen dund yi ba léegi ñi may wax ak yow télé yu bari loolu la ñuy teg ah Sénégal ah sauf ñii nit ñi ku am liggéey fii taloo lu dul après dañ ko réussir seetaan ko parce du raral mais ñun ci la ñuy ne heure timis nga seetaan eh ñuy rediffuser rek 14 heures noonu la doon demee temps yu yàggee man moom saa yi boobu ay vingt tantane boobu man jóg naa fa voilà mais dama doon xam li xew yitteeluñu woon nag alhamdulilah doon woon nekk di seetaan waaye xamoon naa ne lii la waaw. te waxi caaxaar yi wax dañ koy seetaan ngir mën a yeewu ngir mën a euh, kii ci dund gi ma man dama koo seetaan da ngeen maa gën a yeewu kaay ndax ma ñëwal alhamdulilah waaye yéen i caaxaar yooyu mooy la Iblis a leen koy a naan kaay seetaan lu yées lu bon ah ba pare nga day lay yee ci àddina day tax nga xam nooy dundeeg yooyu waxu caaxaan kalib la waxu Iblis la yooyu waraatee Iblis la ñun wallahi ñun ñun duñu yeewuñu sax. kaay si lu xaraam ñu naan da baax bu ko defee bu ko miinee dina man bu dundee après ma ne waxoo dëgg lu bon waroo koo xamal nit ki ndax bakkan mel noonu bakkan boo ko xasee ñamal lu bon ndax an nafsu ka tufli in tuhmilhu shabba ala hubbi rada'i wa in taftimhu yanfatimu waaw la borom Burda di wax al imaam ad-Dusayri radiyallahu anhu bakkan moo xale bee yem gis nga boo ko bàyyee gis nga liir xale. tout le temps muy nàmp di nàmp gis nga mën na nàmp ba am cinq ans ndax tout le temps dañ naan day laaj weenu yaayam rek indomilu gis nga boo ko doyee bàyyi ko noonu muy li di ci lu ko neex kese shabba ala hubbi rada'i dina màgget ci bëgg nàmp tout le temps mu naan day nàmp dina mën a dox di dawi yor ay bëñam yu rëy di nàmp ndax yaa ko bàyyee noonu waaye boo ko feralee ne ko eh sama doom nag yëgal ne per jot na hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ar-radaa la borom wax ñaari at yu mag sëkk ngir ki nga xam ne bëgg naa matal li nga xamante ne nii mooy ak ak nàmpal kon nag day na di ko jox yeneeni façon lekk muy miin yooyu di ko boole tuuti ween ba ñi nga xam ne ci ngay arrêté lépp sinon boo koy fu day continuer bakkan noonu la ndax bu ndax dafa xasa ñam lee moo tax mu mu mu dagg yow nga bëgg ñëw naa ko lu bon li ñam après moo tax kooku iblis yow iblis xeexam yëpp loolu la mooy li yàllay tere na fexe boog sa bakkan xam ko gis nga bu ko sa bakkan xamee moom nekkatu fa di sonn xam na ne léegi bakkan bi mooy jouer ci yow moom dem na seeti ñeneen ñu mu ñu mu trahir ñu mu war mais yow moom sa bakkan mooy jouer gis nga bu lu bon li jotee da ngay mel ni ku mar bay waaje dee gis ndox fee ku taxaw sa digganteeg moom nga fisuyo ko ngir naa lu bon li noonu lay mel ci yow moo tax rek nit nit ki day mujj ba def lu bon li amatu ci plaisir de mais genre euh, lu koy assoupir la mooy il faut mu def ko ngir yëg ne xaw a yëg ne moom moom moom fii mu ne féex na alors que féexul amatu ci sax plaisir waaw mais nag na ko def rek parce que bakkan bee koy laaj yow nga bëgg a naan ay waleegi kon lu bon li bàyyi leen waa ji gaa yi xam ko moo taxit loo ci gis. wala yaa billah ay kasib la ay kàcc la léegi li ñu doon mooy télénovelas yu yées yooyu gaayee ko doon def sëriñu gaay yu yées yi ci tubaab yeeg ñoon léegi ñan ñoo koy def wolof yee koy def ci seen télé yi lanoon kam ci télénovelas yooyee góor ak jigéen di noonu ñoom noonu la ñuy jouer ay théâtre waaw noonu lañ koy jouer wal iyaadu billah wallahi alladhi la ah, boo foogee ne man moom ngaakalaa bu xamul li xew waaw <laughs> jàpp ma noonu waxoon naa la gis nga ku ku yàlla may ci xam-xamu diine moo la boo ne woon ci àll bi yow kesi sax gars yi dañuy foog ne yow xamoo li xew mais ku jóge New York ak Washington min Paris wa Oxford wa min Japan Japon ak yooyu ñëw wa min ah Pékin Chine ñëw saay day foog ne yow xamoo dara sa mi nga ne yëgoo li xew alors que <laughs> moom moo kam na su xamul li xew <laughs> bu ñëwee ba laal la dina xam ne ah ndeke sawaay mooy yooyu ay caaxaan la léegi ñun ñoo koy joué kon yonent bi saa saa am lépp ne ba ne ci benn riwaay ci hadith yooye kene bu kenn ci ñoom ñoom bu ñuy sëy ci ci mbedd yi sax ngeen gis leen ñuy sëy ci mbedd yi di ngeen def ni ñoom walaw jamaa ahaduhum imra'atahu fi at-tariq la fa'altum la fa'altum kama fa'al aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam wax ju mel noonu la ko wax waaw bu kenn ci ñoom sëyoon ak xa xalila ma mooy ba soxnaa ma corom bi muy bi muy bi muy caaxaanal laa wax ngeen def ko prostitution yi gaa yi léeg-léeg fu ñuy nekk maison close wala ci mbedd bi gaa yi wàcc seen oto dem def fa la ñuy def waaye ci télé yeeg fépp mu xas lañ bi xam ne ñeneen a ko léegi ñun ñoo ko defal suñu bopp te loolu ma wax man Sénégal laa xam waaye yaakaaruma ne yeneen pays yi génn nañu ci kër yi julli yee tax may wax loolu yaakaar laa xam ne lu ma dogu ndax xeetaanu ma leen xaw ma seen mbir mais réew bi ma xam te kenn ñëwul a taxaw weddi wax kon nag ndax waxu yonent bi ay sa sa mooy as-sadiqul masduq loolu moo tax ma ne la kon gaa yooyu ñooy waa ñi yiis ñi mbëbboowoo diine yi seen maam ne woon ak seeni baay te defuñ fi dara yàq lépp ñooy waa banu Israël waa xeet wi ña ci yéesoon bien sûr ca waa banu Israël kon mu ne gaa yi ñoom lan la ñu liggéey <laughs> ah, allah allah ah yafaaluuna yaquluuna maa laa yafaaluun dañuy wax luñ dul def de wutaakoon bu yées bi mooy bokk na ci seen màndarga seetlu lépp lu ñu la wax du xaw a nekk dëgg moo tax ay façon yoo xam ne gis nga boo buñ la dugalee yow. dugal la naan la bu la lii dalee ku la teg lii dinañu fa fekk ku la tëj ñun lay tëjaale lu la dal dinañu dal waaw di ñaax waa di ko puus rek waa ji di dem gis nga bés bu mu yëgee gaa yi mettre nañ ko en garde à vue la waa ji commencé di commencé changer discours nga dégg Serigne ba yoon woote Serigne doon wax naan lu ko dal doon ko ñaax doon ko encourager ci li muy wax. gis nga bés waxuma waxuma tëjagul nañ ko de ba mu déggee ñu ne gars yi nañ ko dik bu dee ca ngay wax dik suñum réew wala feneen <laughs> commencé ko dik ay mbir mettre ko en garde à vue ba pare war koo jàllale rëbës nga dégg Serigne da doon wax di changer discours ba ko doon ñaax ci mbir yi naan ko fuñu yow kay moom na sa xel dal <laughs> waaw ku la tëj ñun la tëj te ku la tëj dinañu tëjaat. mu commencé changer discours nga ni mais xanaa kay du waaj naan non c'est que moom daa comprendre kiiwul nangam lu tax parce que daa mooy ñii rek waaw yaquluuna maa laa yafalun dañuy wax luñ dul jëf jamais waaw moo tax ñooñu seen wax kii du buy naaw ci ci <laughs> <laughs> <laughs> mooy Rizla benn affaire la woon man xaw naa yii <laughs> gars yi mel ne saa yi nag daa mel ni xaw ma ndax marque am na ba yàgg ba léegi dafa yàgg quoi ma ne la waaw moo tax may leeral mooy <laughs> ab këyit la woon boo xam ne poonkat yi gars yi poon di muqi di di fumer <laughs> euh, këyit la bu woyof boo xam ne dañ ko doon jaay jaaykatu yi dañ ko doon jaay nga xam ne poon mi boo jëlee poon mi ci nga koy laxas da nga koy tàllal def ci suuy ci poon mi daal di koy baram këyit gi eh, baram ca kanam ci ginnaaw ah, takk ko ba kii daal di koy tooyal noonu daal di jël eh, eh, almet bi walla kii bi briquet bi daal di kos commencé mukk naan di di di di mukki loolu këyit googu noonu nga xam ne day waaw ma ne këyit googu ngelaw lii naaw nga teg ko ci ngelaw li muy naaw moo gën a diis waxu sëriñ su mel noonu waxu nit ñu mel noonu ndax li wax yaquluna ma la yafalun dañuy wax loo xam ne dara bu jëf defee duñu ko def la ilaha illa bu ñu la dugalee waaw bu ñu waxee nga ne ëskay bu jëf defee bu jëf jotee nga ne càmbañ waaw bu ñu jëf de lu wuteek lañ waxoon sax lañuy def yaquluna ma la yafalun yeneen tubaab yi saa saa ne ma léegi ñu ngi hadith Sayyidina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa yaf'aluna ma la yu'marun ba pare bu la ñuy jëf bokkul ak la leen seen borom digal la leen seen téere digal ñu dem noonu waa banu Israël yeneen si yoo jëlee ak ñeneen ñoo xam ne banu Israël lii lañ def seen gannaaw doom ñu baax ña leen fi jiitu woon nii lañ def waaw. adaa'u salaata nga ay xalfun ñu ngay yooyu nekk nii de. war ki yàlla la wax. <laughs> <laughs> wa yafaaluuna maa laa yu'maruun di def loo xam ne kenn leen ko digal du ñu dox a digal de ñoom foo leen fekk ñu ngi naan taalibe yi dañ leen dox digal bu dee ñu amee taalibe lañ bu la moom di jaay ne moom lu mu wax rek gaa yi moom a topp te moom borom bi mu ne sax moom lay mbubboo jombale na boppam dox ay ndigalu boromam julli du ko def wala nu mu ko neexee da koy saboté boo gisee muy julli sax de yow da nga naan man de lii bu doon man en tànk jaam lañuy jullil lañ waroon di jullil jullil ma jullil ju mel nii dama bëgguma mooy moom rien que gis ko mu julli rek da nga kii day julli wala day saboote bu dee Allahu na balaa ñeenti rakka yoo xam ne du mat deux minutes commencé rek yor kurus yi naan mii kii day saboote wala lu ko dal mooy li muy tëbbi yu bari dañ kii moom lii yëpp waxu ko fi mooy li mu def ci julli ji kese te ka defoon julli ju mel noonu yonent bi saa saam dane ko irja fa salli fa innaka lam tusalli ka julli woon julli ju mel noonu julli parax raxas teg teg teg teg ji julli teg teg ji waa ji ba mu duggee ci jàkkaay yonent bi saa saam fekk yonent bi saa saam a ñu toog ak leen saxaaba yi radiyallahu anhu mu ñëw julli ba pare ñëw nuyu yonent bi saa saam fekk yonent bi saa saam fu mu toog mu ngi koy seetu waa ji ñëw nuyoo a ko ko dellu nga julliwaat ndax yow julliwoo ko waa yi dem yonent na saa saa mu ngi toog ak saxaaba yi di seetlu ne naka waa ji ñim julli woon na julliwaat waa ji ñëwaat nuyoowaat mu ne ko demaatal nga julli ndax yow julliwoo waa yi dem defaat même chose ñëwaat yonent na saa saa ne ko dellul nga julliwaat ndax yow julliwoo julli yoo xam ne boo rukkoo ay bala nga ne bi nga nii rukkoo nii laata ne nii nga ne nii sujóot mel ni mooy kopp waaw mooy ginaar goo xam ne day day day day day day day day day day day day for day day day day mooy mooy di cof li nga xam ne moom lay moom moom la moom lay moom moom moom la war a lekk waaw xam nga loolu Serigne bi ko doon mu ngi ko doon wax ci xasidaam boobule waaw Cheikh Ahmadul Xadim <laughs> ma ne gaa yi ñenn ñoom dañ leen di gis bu julli jotee ñuy njëkkante <laughs> mel ni ay ay ay ay ay ay ay ju ay kii yuy toog quoi ka ka diikin yanquru <laughs> waaw ilhamu salaam ci ilhamu salaam foofu Serigne Ba nga ko doon wax radiyallahu taala anhu ne gaa yi ñenn ñi noonu lañ melam ah. bu julli jotee ñu ñu ñu parax parax yi taraahu wa minhumul muxillu bis salaati bi sur'atin fi kulli ma awqati taraahu haythuma as-salatu tahduru mustajilan ka mithli diikin yanquru li annahu yajulu fil buldani wal jismu qa'imun bila irfani wa julluhu ihtiyalu aklin wa sharab muttariba qalbi li jubnin wa istirab li jahlihi anna ilaha al khalqi damina lil khalqi jami'a ar-rizqi <laughs> ilhamu salam cheikhu Abul Mahamidi cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil xadim mu ne am na ci ñenn ñoo xam ne ñoom ñenn ñoo xam ne moom al-muxillu bis salaat waaw ñoom dañuy feew la julli mooy julli ñoom respecté wuñu ko mooy abaaw salaata ga rek kay ñëwaat doyadal julli nan lañ nan lañ ko def bi sur'atin ci taf taf gaawam fii kulli ma awqaat waxtu wu jot ñu ñëw julli mais mooy dafa mel ni nañ gaaw ko ci fayu dem leen daa am toujours ñu leen di gaf ay ñu leen gaaw leen gaaw leen julli julli leen gaaw na gaaw taf taf ñu pare waaw mu ne loolu la ñuy taraahu mu ne di nga ko gis ndax li nga xam ne mooy njëkk njëkkanteem boobu muy njëkkante julli yi xay hmm? suma fu bi julli euh, teewe mustaajil mu njëkk xaalam ne ku yàkkamti di taf tafee julli yi waaw te misli diikin yanquru mel ni saway li nga xamante ne mooy ganaar googale di sax di di di cof noonu la mel waaw te nag bul foog na fii daraa ko war a naa mu ngi yàkkamti bara ko ba nekk ci yitteem ci télé bi wala ci yeneen yi wala nekk ay copain am di waxtaan wala liggéeyam bi rak rak foog ne moo ci pare li annahu ndax moom yajulu fil buldaani gis nga mu ngay julli de waaye xel mi mu ngi tambaambalu ci bët dëkk yi la wax wal jismu kanta xol ba xel ni moom ñu ngi tambaambalu ñu ngi taxawaalu di di di para di baraade di para di di lan balaadewu ci mbedd yeeg ci dëkk yi kantaa yaram bi moom mu ngi taxaw nii ne day julli de bilaa irfaani bu àndul ak genn naan ak genn xam ci li muy jullee yooyu dara wa julluhu li ëpp nag ci xalaatam yooyu tax mënula julli julli ju jag li ko kii mu ngay ut nan lay amee lekk ak naan xolam nekk lu yëngatu ndax ragal lee lendemain waaw sama ndax bu julli dos julli ju baax tay wallahi kon nag yonent waaye saa saa am ne gaa yi lii lañ fi ne du ñu nekk bu ñu def ñoom jommaa lañ seen bopp de li leen yàlla digal ah. wa yafaluna ma la yu'maru ñu nekk nag ci réew mi dox beeg àddina bi di jëf rek loo xam ne kenn jox leen ci ndigal ba pare naan gaa yi topp leen ci samay ndigal <laughs> la ilaha illallah waaw nii lañ fi nekk ñooñu nga xam ne ñoo doon doon seen yonent ya de ak ñu baax ña newoon ci seen yoon nii lañ mel xeet yi ñu jiitu woon yonent bu yàlla yónni lii wax xewoon yonent bi saa saa nag nekk ca seen ñoom ñoo leen fa man jaahadahum bi yadi ku xare woon ak ñoom jamono yoo yële bi yadi yi ak loxoom fa huwa mu'min waaw mooy ñi nga xam ne ñoom man nañoo xare ak ñoom ci wàllu xare ci loxo forcer seen weñ seen loxo tegaat leen ci ci ci ci dëgg ku def loolu la la yàlla may. may na la kattan googu ak pouvoir boobu nga nga delloowaat leen ci diine te du indi fitna yu rëy yu gën a rëy yoo la ngay bëgg di nit ah kooku moom fa huwa mu'min kooku aji ngëm yàlla la waaye wa man jaada jahadahum bi saane ku xaree ñoom jihaad ak ñoom weñ seen loxo defe ko lan salaam niñ waaw mooy bu dee man ngaa wax ba mu deñ na nga na na nga na nga ko def ak sa loxo waaw waaw na ko def ak sa loxo na nga ko def ak sa loxo sa làmmiñ bopp sa làmmiñ na ko def kooku ko def mooy dénoncer liñ nekk waaw wane nit ñi que lii ñu nekk buñ leen war waraate la bu dëgg ku def lool ci làmmeñam kooku a ngëm yàlla la waman jaahadakum ku jihaad ñoom bi lisaani ak làmmeñam fa huwa mu'min kooku it non bi bi ak xolam ndax mooy manul loxo manul làmmeñ waaye nag na la ñu nekke ci yées na leen naqari te nag bu la naqaree bokk na ci liy wane naqari na la mooy bul bul nekkati seen jataay ñoom bu ñu wootee ti mukk ba ngay nekk ñoom ci même tànt wala ya ñuy wootee ñoom ñu mel noonu waaw même bu dee ne ca cosaan lu baax la woon ñooñu léegi ñoo yor mbir yi di def ay jaaxal yooyu génn ci sa loxo leen ngeen réformer affaire bi teg ko ca nañ ko doon def waaw exemple bu dee ne gaa loo xam ne dañuy gàmm mais ay caaxaan kat lañ li nga xam ne yu xaraam kese lañ fay def yow waroo ne non comme que ci taw yi nga xam ne gis nañ ne gàmmu bidaa bu baax la ñoom mën nañ ko def ndax fàttali dund yonent bi alayhi salaam yow bu boobaa bu leen may ñoom rek ñuy occupé terrain ndax boo géddee te yaa yey mais dematuma ci seen ndaje yooyu ah de toute façon euh, qu'il qu'il envoie carton bu leen neex invitation mais man je ne pars pas parce que foofu man ma faa nekk jigéen ñee ngi jaxasoo góor ñi moor yi ne tasaaroo gaa yi caaxaan kese lañ fa nekke en plus bi ray julli man dew ma te manuma leen koo tere manuma leen ko kii duma fa dem parce que yow mais bu ko bàyyeeg ñoom ñoom kese yow fexeel nga def contre contre organisation yow ak ñi mel ni ñoom nga fexe leen ñi mel ni yow nga fexe leen mobiliser ngir ngeen def beneen boo xam ne foofu di ngeen fa wane ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi izdiyadul minnati nga nga nga nga ne lool màggal yonent bi alayhi salaam jaare ko ci sunna mooy def ko loo xamante ne nii alquran ak sunna kese lañ fay wax di wane luy tax nit ñi gën a xeeñneem yonent bi alayhi salaam gën a seen seen li di gën a tàkk ci yonent bi loolu yaquduna lil janna loolu dañuy yóbbu dañu bëgg ci jëmale ci àjjana loolu la borom jazbul qulubi wax waaw te tamit ca la may yu yàlla yi di di yokkoo ngeen fexe yéen ngeen teg ko ci loolu waaw bu ko defee nit ñi bu boobaa dinañ gis ne ah bu caaxaan lay amee leneen am na waaye bu dee da ngaa le le terrain bàyyi ko yow caaxaankat yi lu baax lu ñu laal rek. yow nga ne dañ ko bàyyeeg ñoom léegi yéen bàyyi yéen ñoo ñun ñoo kat la am na foog ne lii kese fi am lii way lu baax alors que boo ngeen defee leneen feneen même chose bi ne ngeen defe ko ni nga xam ne loolu lañ te ngeen di amul gërëmu yàlla. tey yu bon yi am fee jaxasoo yi ak góor ñi jigéen ñi tambaamaloo yeeg waxtaane waxtaan yoo xam ne teguwul ci dara ak ñettali yu foo. yéen ñeen defe ko li xam ne mooy di wax alquran ak sunna ak waxu boroom xam-xam yi nga xam ne ñépp a d'accord ci seen boroom xam-xam rahmatullah alayhim seenu màggaay nit ñi bu boobaa dinañ gis leneen bu boobaa nag loolu façon daawa la façon woote la jëme ci dinañ gis ah ndeke leneen am na ku yàlla bëgg gindi dina yóbbu foofu mais bu ngeen déserté terrain bi bàyyi fi caaxaankat yooyu ñoom kese loolu kese bi am ah. waaw te bu boobaa li iñal imam doon wax bii passé fa idaa amal xabasu ah, bu gis nga nag bu lu yées li daal di kasural xabas fa idaa kasural xabas amal iqaabu ah, ñëpp lay dal mbugal mi day daj ñëpp bu lu yées tasaaroowee kenn terewul ñëpp toog bàyyee gaa yi ñoo ko fa bu mbugal mi ñëwee ñëpp lay daal ak wa taalix ki baax ki bon kon nag loolu la moo tax yow boo amoo. manoo jàmmaarloog façon yu mel nii ci sa loxo manoo ko sa làmmiñ ak sa xol sa xol mu metti la mooy kon doo nekk ak ñoom loo xam ne day wane ne yow yaa ngi ànd ak ñoom ndax yonent bi saa saa nee na man kassara sawaada awmi man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum ku màggal mbooloom ay nit ci ñoom nga bokk bu dee mbooloo mu baax la ci ñoom nga bokk bu dee mbooloo mu yées la ci ñoom nga bokk kon nag ay caaxaankat yoo xam ne ñoom li ñuy wax wuute naa ak li ñuy def te la ñuy def du ndigal bu leen yàlla jox du bu leen yonent bi saa saam jox seen ndigalu bakkan kese la ñooñu yow boo bu dee neexu la li ngay jihaad ak ñoom sa xol mooy de toute façon buñ nekk bu bu nangu ñu nekk sa locomotive ñu lay xëcc seen ndajee caaxaan yooyu bu ci dem même bu dee dañ ko tudde tur bu baax la wala cosaan bal nag ñañ ko doon ne ñoom lu baax la woon yow bu ci demati waaw loolu mooy màndarga bi wan ne yow loolu naqari na la mais di def ni ñëpp di kontaan sax di commenter ci Facebook yeeg ah ak ñoom ba pare di wane ak ak ak ay ci WhatsApp WhatsApp yëpp ba pare bëgg naa affaire bi neexuma déet neex na la ko yow yow yow da yow daa kon gars yi gis nga nañ laa pousse seen jikko ju yées bi mooy di wax loo xamante ni duñu ko def commencé nga léegi jikkoy naafiq lañ lay paas wal iyaadu billah mu ne nag kon. laysa min wara'i dhalik ginnaaw xol bi nag amul ci ginnaaw mu metti la ci xol nga jàmmaarloog ñoom ci metti gu la mettiloo ñoom metti li ñu nekk ci yu yées min minal imaan yi amul ci ngëm yàlla ginnaaw lool xabbatu xardal lu toll ni ab ab ab ab ab lu toll ni ab grain de moutarde mooy luñ ko xar xar xar ko ba mënatuñ koo xar li muy woyofe lu toll noonu amatul ci ngëm yàlla lii moom xadis bi ñu génnoon bu Seydina Abu Sa'id bi lam lañ leen bu la moo ko mun kanam fal yughayyiru bi yadihi na ko soppeek loxo waaw bu ko manul lan la ci teg bi lisaanihi bu ko manul na ko métti ci xolam bii lan la wax fa man jaahadahum bi yadihi fa huwa mu'min mu ne loxoom ku jàmmaarloo ñoom ci loxoom koo ngëm am na ngëm yàlla ku jàmmaarloo ñoom ci làmmiñam muy deuxième bi koo gëm yàlla ku jàmmaarloo ñoom sa xol mooy na ko sa xol metti na na metti ci liñ ne bu mu la neex de bul mun a xamanteeg ñoom bul raayalanteeg gannaaw façon yu mel noonu déedéet kooku am na ngëm yàlla moom la wa wa min wara min zalika min al iman xardal mooy fële ca bi ñu wa zalika adhafu al iman la ci xol mooy li gën a suufe léegi nag la gën a suufe la gën a woyof mais la ca suuf wara zalika mooy dara new loolu a yonent trois cent wax ko fii mu ne lii rawaahu muslim imaamu muslim moo ko solo léegi rahimahullah wax nañ la sànq mais boo ñëwee ci imaamu muslim rahimahullah lu am solo ndax imaamu muslim rahimahullah waxoon nañ la que ne moom ak sëriñam al imaamu ahmad ñoom rek ñoo ko solo rahmatullah alayhi imaamu muslim nañ wax fi ñu indi ak tamit ak yenn njariñ joo xam ne daa nekk ci riwaay yi <laughs> wane ne <laughs> taxriij lool léegi al kitaabul iman la ko indi wax nañ la ko non waxoon nañ la loolu wa alhamdulilah waxoon nañ loolu tallale bi dama foogoon ne parce que am nay jamono dañ doon euh, mujjël tallale yi loolu waxoon nañ ko léegi xoola <laughs> waaw léegi euh, euh, Abu Rafi' mi nettali hadis bi al-Qibti mawla rasulillah sallallahu alayhi wasallam sahaba yonent sallallahu alayhi ko gore la bokkoon na koy liggéeyal moo jëlee hadis bi ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud mi nga xam ne bokkoon na sahaaba yu mag yi anhuma nee na bi ma nettalee xadiis bi bi mu jeexee xam nga fii la imaamu Nawawi yemale euh, imaam Muslim dane qaala Abu Raafi' mooy ci tàllale bi continuer mu ne Abu Raafi' de radiyallahu anhu nee na fa haddathtuhu Abdallah ibn Umar fa ankarahu alayhi nee na xadiis bi bi ma ko déggee ci Mawlaana ibn Mas'ud mu daal di ma koy nettali ah nee na ah ma dem nettali ko Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa ankarahu alayya mu ne ma nettali ko Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab hadith bii nii moom moom fa ankarahu alayya mooy mu jàpp ne bon lii est ce que yonent bi alayhi salaam a ko wax mooy nekkul ne day gëmul ne waa ji di gëm euh, euh, que ne Abu Rafi' euh, ku wóor mais mooy moom mu ngi door a dégg hadith bu mel nii mu ngi door a dégg wax ju mel nii yonent bi alayhi salaam a ko wax waaw. mu ne moom la naan fa ankaru alayya est-ce que kon yow est-ce que juumoo wala est-ce que Ibn Mas'ud lii la wax est-ce que lii la saa saa ma ko wax fa qadima Ibn Mas'ud Sayyidna Ibn Mas'ud nag daal di dégmal ñëw Medina fa nazala bi mu wàcc benn bërëb boo xam ne ndox ya fa la ñuy daje moom lañ naan xanaa mooy kanaal rek <laughs> al xanaatu <laughs> ah <laughs> am na. ci yenn riwaaya yoo xamante ne nii dañ bi finaa i mooy ca kuur ba mooy fa mu wàccoon <laughs> hmm? ci kuur xam nga mooy kuur alfanaaw alfinaaw finaaw ma naan fanaaw fanaaw mooy jeex <laughs> ay yow baqaa oo ngi fanaaw daa mel ni dalaa neex da nga naan fanaaw nga naan wala la waaw ma amaana waaye waaye wax nga dëgg bi du fina fina fina pas fana u mooy ak jeex waaye fina mooy kuur waaw mooy li nekk ak kër li naan ëttu kër gi walla ëtt bi waaw nee na nga xamante ne nii ku mel ni imaam qaadi nag dana xanaat moo gën a dëgër mais <laughs> waaw mais bon loolu lépp am na quoi <laughs> benn xur la ci Medina foo xam ne dañ fa doon dajale seen alal yi nee na ah Sayyid Ibn Mas'ud mooy mu dëgmal mooy ku fa la dëkkoon ñëw Medinatul Munawwara ala saakini abdal saasan ah, attention Sayyid Ibn Mas'ud nekkuloon saxaaba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekkuloon Medina ma ne non c'est après la mooy Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi muy dund ñoom ñëpp Medina lañ nekkoon waaye. après moom dafa bokk ci ñi nga xam ne Seydina Omar bi leen a détaché woon yóbbu leen Kuufa ngir ñu xamal nit ñi seen ad seen seen diine dëkk yooyu nga xam ne dañ ko doon dóoru ubbi moo moom fa la ne woon dëgg la Medina la génne àddina après ndax dafaa ñëwoon ni mu fa ñëwaatee fa la génne àddina ñu denc ko ci Baqiya ci l'an 32 gi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam waaye moom Kuufa la ne woon voilà léegi nag mu jóge Kuufa ñëw fa amaana daa demoon aj wala ziyaare si foofu ak wala see si mbokk yi ziyaare tamit xabru yonent bi alayhi salaam ak yooyu en tout cas nee Zeyna Abu Rafi' radiyallahu anhu mu ne léegi bi ma Mawlaana Ibn Umar radiyallahu daal di. jàpp na a ce wax ji yonent ba saa sunu wax nee na say nam lu masoon nag jóge ñëw dégmal ñëw Medina wàcc bërëb boobu ñu la wax bi Qanaa fastatba'ani ilayhi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ya'udu Sayyidina Abdullah ibn Umar ne ma Abu Rafi' mu yëg ne Ibn Mas'ud ñëw na ci dëkk bi <laughs> gis nga non waxu yonent ba saa salaam gaa yi <laughs> dañ ko ñoom li li leen di xaw a freiné tuuti mooy est-ce que moo ko wax mais bu leen leeree ne moo ko wax jeex na mu ne nee na bi bi mu na bi moom Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma nee na mu topp mu ne ma may man nga maa man nga ànd ak man moom laa am fastat mu sàkku ci man nekkul da koo forcé yow eh, ànd ak fii ndax ñu nee na est-ce que man ngaa maa ànd man rek ñu dem gisi Ibn Mas'ud de Abdallah nee na mu ngi ci dëkk bi wàcc na bërëb sàngam nee na foofu ci Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam nee na ngir lan la fa doon def ya'uduhu ngir mu dem daal di koy seeti diggante mbokk jullit mbokk sahaaba bu gis mbokkam moo xam ne gëj na koo gis ndax Ibn Mas'ud Kuufa la dëkkoon ah déw na Madina mu dem seeti ko neewul man daal sawaay fii laay toog na ma fekk si ah même mu dee moo mag ñoom non yooyu waxu dara ay moo moo tukki woon ñëw moom moo ma war moom moo war a ñëw seet si ma man du ma fa demaa ah. foofu ñu rëy yoon ngay mu jàppale nag mu ngi wax ful ko waa ah. naan non parce que boo fa demee leen li la dañuy jàpp ne danga nga dem ngir yalwaan ko ngir nangam nangam loolu du saway yow yow nit ñi nit ñee tax ngay jëf wala yàlla waaye est-ce man nga ñi mu xamoon ci dëkk bi yëpp bi mu jógee France bu ñëw baga Sénégal seeti la ñooñu da koo man mais vraiment ñun feebar quoi ah Seydina Abdallah ibn Mas'ud ah, ibn euh, ibn Umar Abu Rafi est man nga ànd ak man ñu dem ngir mu dem ziyaare ji seeti mbokku saxaabaam bii nga xam ne dëkkul ci dëkk bi mais ñëw na fi muy Abdallah ibn Mas'ud dem seeti ko. mooy nag fan talabtu ma moom itam réeralu ne waaye man dew ma yow demal waaye man lu ci sama yoon wan wax naa la gëmoo ma kay demal nga laajal ko sa bopp kenn du mooy ñëwee. mooy ci nga xam ne samxan li yonent way sa saba ida xama <laughs> day nekk boo xam ne day woyof quoi waaw mais nekk fi rëy Abu Rafi nee na wa fan dalaxtuma ama ànd ak Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu falamma jalasna bi nga xam ne ci lañu toog aksi nee na man Abu Rafi maa jël sama initiative biñ toogee Ibn Mas'ud dalal ñu nee na sa'altu Ibn Mas'ud an hadha al hadith biñ toogee man Abu Rafi' radiyallahu anhu ma ne Ibn Mas'ud euh, laaj ko ci hadis bi mu ma nettali woon te ma ñëw nettali ko Ibn Umar mii toog mu xaw a dute ci est ce que li yonent bi sallallahu alayhi wasallam est ce que Ibn Mas'ud loolu la wax radiyallahu anhu nee na fala euh, bi ma ko laajee nag an hadha al hadith ci hadis bi fa haddathanihi kama haddathtuhu Ibn Umar <laughs> nee na Abdullah ibn Mas'ud bi ma ko waxee lool mu nettaliwaat ma hadis bi. ki boo xam ne ibnu Abdallah ibnu Umar mu ngi toog ma toog man Abu Rafi ma laaj laaj bi ibnu Mas'ud laajaat ko affaire xadiis bi mu nettali ma xadiis bi comme ni ma ko nettalee moom ibnu Umar mi ngi toog radiyallahu anhu kon mu leer ko ne ah kon da yonent ba lay saa saamu ko wax jeex na mooy xaw ma ko mooy foo tollu tamit ci xam-xam am na yenn yoo xam ne da lay waaw waaw amul koo xam ne naan moo peeg xam-xam yépp moo xam lépp sunna lool façon waxin waaw am na yoo xam ne dalay rëcc ak foo màgg màgg màgg waaw Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nga xam ne jàppoon na ne nit koo xam ne dafa dafa gént dafa dem koo xam ne amu fa ndox <laughs> amu fa ndox mu mu mu mu mu sangoo amul ndox mu mu jàppe bu géntee di sëy mami yu génn kooku bu génn moom du du julli du julli duutu te pourtant moom ci boppam daaloon na ko mook Seydina Ammar yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni woon leen Seydina Ammar daal di mu ne fa tamarraqtu ala ala al ma bërëbu ci suuf si comme ni nga xam ne noonu la euh, euh, fas wi bu ñu ko xàngee wala bu noonu lay bërëboo waaw Seydina Omar moom jullu doon deful dara ñu dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ree ñu ne doon na la rek nga dóor sa loxo say loxo ci suuf daal di raay sa tenq yi ak sa xar kanam gi loolu jàngal ko kii Seydina Omar loolu ba ñu ñekke xalifa dafa jot woon ne moom ku loolu dal amul ndox nga am ma yu génn ci yow da amoo ndox fa nga nekk kooku du julli du def dara day toog <laughs> waaw alors que looy ndox ne ñooy mu dund la ak keroog waaye nga xam ne moom yonent sallallahu alayhi wasallam dañu julli ba pare mu ne mu ne mu ne diw mu gis benn diw benn waay bu taxaw fële ci hadith Seydina Imran ibn Husayn nekk ca saa saa julli jiite saxaaba yi fajar bi biñ biñ biddantee tourné ngis waa ji nekk fële mu xam ne kii julleewul ak ñun ñu ne ko mais yow euh, du julliwoo ñun wala doo wala alasta rajulun muslim ndax doo ndax wala doo euh, mooy maanaam mu nekk benn kaw kaw boo xam ne gëmul yàlla mu toog nee mu ne ko julliwoo ñoom julliwoo ñun wala doo jullit mu ne ko ah kay julli na julli laa de waaye asaabat nii janaaba wala ma sauf que damaa am janaaba te aw ma waaw loolu moo tax ma toog nii ndax xaw ma du ma julli ndax manumaa julli ndax daa jàpp ne laab gi moo war a comme que laab gi manu ko te ndox kon moom mu toog julliwul yeneen may saasaam ne ko déedéet doyoon na eh, jàngal ko tiim ba pare mooy bañ amee ndox li mu njëkk a wax jël leen joxal li des biñ naanee yooyu wëgg seen xar mu ne seen gëléem yeeg yooyu mu ne li des jox ko waa mu daal di koy sottee ko waaw pour naa jàngal na ko te booloo moom Seydina Omar nga fa woon radiyallahu anhu te ñoom ñoo doon jege yëpp fàtte na ak yoo xam ne sax waxuma la loo xamoon rek yoo xam ne da koo xam woon du tout xamoo ko woon du tout comme Ibn Umar lii nga xam ne moom la jàppoon ne gis ko nent ba sa sam wax ba Seydina Abu Rafi' radiyallahu anhu ah, yàlla def te ko nekkal yoon bir ma di Ibn Mas'ud ñëw <laughs> mu dem bañ fa demee ah, mu daal di koy laajal boppam moom Seydina Ibn Mas'ud nettaliwaat ko xadiis bi nii voilà <laughs> voilà <laughs> kon nag mu ngi noonu le <coughs> hadith bi nag ku mel ni al imaam Ahmad am na wax yu mu doon wax mais bon loolu taxu ñëw jóg xam naa insha allahu taala dañuy yem ni kon ñu gis lëkkaale bi mooy digle lu baax digle lu bon ci ñeenti martaba yi martabaay loxo hein mooy isaalatul munkar dindi loo xam ne lu baaxul ci ñetti martaba yi dindi kook sa loxo boo ko manul yow nga dindi kook sa làmmiñ mooy nga bañ kook sa làmmiñ wane la lii daal du nii waruñoo doxali nii nii yoon nàngam bu dee ne manoo ko ñaar yooyu yëpp nag ki ngay door a jàll ci xol boo man nag boo boo ci man luñ la ngi nga jàll ci beneen bi te yow yëpp ta indi bi nga jaman ki nga xam ne moom autorité la man na loxo soppeek loxoom kenn du ko ne yow waxal ak sa làmmiñ kene bu dee ne làmmiñ bi du jariñ dara kooku man la ñëw di dara laaj boppam parce que noo waxoon naa non alors que moom yàlla tegoon na ci loxo mu man koo soppeek loxo tamit ki xam ne man nag làmmiñam kooku mënula yem rek naan mbir mi netti na ma déedéet ci sama xol déedéet ku nekk ak martaba bi la yàlla teg ci al amru bil ma'ruf rawatina an nahyu tere anil munkar kon inshaa allahu taala ah, kon nag ñu yem noonu ci jotaay bii di ñëw ñu daal di gis xadiis bi ci tegu ba ñu ngi ci garab gii digle li xam ne mooy lu baax